أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أن أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله أكبر يوم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء بريء من المشركين أن الله بريء فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن inna allaha yuhibbul muttaqin فإذا فإذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العظيم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 ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu maanaam yeggale woon nañ ci baabu fardu mawaaqiitil hajj wal umra buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci war bi nga xam ne moom la wax maanaam e, wala boog nattale gi ñu nattale wala waral gi e, e, fi nga xamante ne foofu laa budda bu fekkente ne bëgg ngaa aj wala nga umra foofu moom boo ko rombee fokk nga daal di fay nga mu fe maanaam foofu fokk nga armal boo koy romb ñu gisoon ci xadis sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la ñu ñëw ci euh, euh, maanaam euh, moom ci la wax ne faradaha rasulullah sallallahu alayhi wa fekk ñu laaj ko maanaam min ayna yajuzu an min ayna yajuzu an a'tamir maanaam loolu la ko Zayd ibn Jubayr la rahimahullah mu ne ko fan la daganee ma daal di fay jaar maanaam nga xamante ne maanaam bu may umra ah, fan la daganee ma tàmbalee fa sama umra mu ne ko faradaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ahli najdin li ajli ahli najdin qarnan wa li ahli al madinati dhal hulayfa wa li ahli ash-sham al juhfa li nga xamante ne mu ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko farataal ci waa Najd maanaam qarna euh, muy qarnul manazil fi nga xamante ne ñoom ñooy waa ahlul madina mooy waa madinatu munawwara moo fi Zul Xulayfa ak fi nga xamante ne moom mooy waa Sham ñoom al Juhfa yooyu yëpp dañ ci ñëw inshaa allahu taala naka noonu gisoon nañ ci baabu qawlillahi taala wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa bunt bi nga xam ne moom la buur yàlla subhaanahu maanaam buy leeral wax ji buur yàlla subhaanahu wa ta'ala wax na ngeen wut yóbbal ngir ji gën ji yóbbal moom mooy ragal yàlla mu daal di wax xadis ñu mu indi xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi muy wax naan kaana ahlul yamani yahujjuuna wala yatazawwaduuna wa yaquluuna nahnu al-mutawakkiluun fa idhaa qadimuu makkata sa'alu an-naas fa anzala allahu ta'ala wa tazawwaduu fa inna khayra zaadi at-taqwaa fa inna xayra zaadi taqwa mu ne mu ne waa yaman day dañ daan def saa ñu daan aj maanaam buñ daan aj daan dañ daan ñëw rek du ñu indaale benn yóbbal bu ko defee ñoo ñu naan rek ah ñun dañoo wéeru ci yàlla bu ko defee léegi buñ ñëwee nag ba màkka daal di commencé am ay soxla nag ñu commencé laaj nit ñi borom bi nag subhaanahu wa taala wàcce alxuraan ne leen dee leen wut yóbbal waaye nag gën ci yóbbal gi tamit mooy ragal yàlla Euh, léegi nag ñu daal di war a tàmbali gis ci ñi nga xamante ne moom mooy place yi nga xamante ne moom mooy benn par benn maanaam ñan fan la ñuy ku bëri ku war a aj fan la war a eh, ihraame nga xamante ne balaa muy eh, ihram maanaam muy sol yére boobu nga xam ne moom lay ihraame maanaam dafa nekk loo dañ koy sopp mu daal di sangu maanaam sangu ca ngaayal farata daal di sol li nga xam ne moom mooy mbalaan maanaam eh, lambaay bi ak yére bi nga xam ne mooy mbalaan bi muy teg ci kawam maanaam moom mooy izar bi mooy làmbaay gi ak rida bi nga xam te ne da koy tegoo mu muy yére yu weex yooyu ginnaaw ga nag maanaam tamit bëgg nañ mu daal di laal a xeetu gët naka noonu tamit mu daal di julli ñaari rakka ci place bi nga xamante ne moom lay ihraame bu ko defee mu daal di lax dem nag commencé talbiya ni labbayka allahumma maanaam daal ne labbayka allahumma hajja bu fekkente ne aj rek lay def maanaam loolu mooy su dee day ifraat bu fekk ne labbayka allahumma hajjan wa umra maanaam bu fekkente ne dafay euh, euh, euh, xiraan lay def bu fekkente ne xeetu aj bi muy def mooy xiraan mooy lëkkale gi muy lëkkale aj ji ak umra bi bu fekkente ne nag dafay def tamattu bu boobaa comme umra rek lay daal di yéenee def bu boobaa mu daal di wax labbayka allahumma umra daal di ci commencé nag wax labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak daal di tàmbale dem nag maanaam jëm jëm ci néegu yàlla bi mu kaaba muy muy kaaba ga loolu nag kon moom mooy léegi nag kon ni daal di tàmbali gis nag kon benn par benn mu ne baabu muhilli mu baabu muhalli ahli makkata lil hajji wal umra baabu bunt ngi nii boo xam ne li muy leeral mooy muhalli maanaam moom mooy eh, bërëbu bërëbu talbiya maanaam comme waxoon dañ ko ne li muy tekki moom mooy Euh, ahalla li muy tekk moom mooy wax ci kaw di wax ci kaw baatu euh, talbiya gi maanaam labbayka allahumma labbayka loolu maanaam ana fan lañ ko war a tàmbalee mooy place bi maanaam masdar bi masdar maanaam du masdar nii maanaam maanaam euh, ismu zaman ismu makaan la maanaam bërëb bi nga xamante ne moom la ko war a defee ñoom ñi nga xam ne ñooy ahli Makka ñoom ñooy waa Makka maanaam waa Makka fan la ñu war a tàmbalee bi wax labbayk allahumma labbayk ngir ne ñoom ci biir dëkk bi lañ dëkk ndax dañuy génn ba ci biti doog a ñëw wala boog nan la ñuy def kooku moom la ñu tuddee al makki yu bu fekkente ne nit ki dëkk Makka la maanaam mooy makki yi kooku noonu lay doxale amma ki nga xamante ne tamit moom ak xaram yi bi maanaam mooy ci dëkk ci xaramu Makka maanaam euh, ñoom tamit ñoo bokk ñi nga xamante ne noonu la ñuy doxale amma ki nga xamante ne nag maanaam ñoom ñoom ñii ñëpp mi ñuy def moom mooy fi ñu nekk foofu lañuy tàmbalee ci seen kër yi maanaam wala boog sopp nañu ñu dem ba ci jàkka ji nekk ci seen wetu kër yi ñu daal di fay dooga daal di euh, daal di fay dooga ihraame wala waaye daal ci Makka daal waaye du ñu génn seen dëkk du ñu dem feneen di fa euh, di fa tàmbalee seen ajji loolu mooy li nga xamante ne euh, moom mooy seen doxalin Uh, wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana Muusaa ibn Ismaa'iil te moom mooy al imaam Abu Salama at-Tabuzaki bi ah, waa Basra rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci weeru Rajab moom uh, imaam al Bukhari ak imaam Abu Dawud ñoom ñoo nekk ñoom la nekk seen waaye hadiis yi ñeneen ñi ci solo nañ ko. maanaam ay kon xadisam yi ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala ñeneen ñii di ñëw ñëpp ci càllale gi ñoom tamit seen xadis yi ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Wuhayb te moom mooy ibnu Xaalid ibnu Ajlaan al-Baahili rahimahullahu taala muy Abubakar al-Basri al-Karabisi ñooy ñu koy wax saahibul Karabis moom ci juróom-ñaareelu génération ba la bokk gane àdduna cent septième année génn àdduna cent soixante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathanaa ibnu Taawus moom mooy Abdullah ibnu Taawus ibnu Kaysaan alxawlaani di euh, waa euh, yaman di abu muhammad alxawlaani euh, al amba al abnaawi rahimahullahu taala bokk ci juróom benneelu génération bi génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an abihi mu jëli ci baayam te moom mooy Taawus ibn Kaysaan di Abdullah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma nekk tamit imam bu mag bi ci xadis euh, comme nga xam ne noonu la koy gisee naka noonu ay waxam noonu lañ koy bàyyee xel lu bari ci xam-xamu tafsir euh, ak tamit euh, fiqh maanaam noonu la nekkee imam hatta ci tasawuf tamit noonu la nekkee koo xamante ne ku ci ràññeeku la moom ci ñetteelu génération bi la bokk génn àdduna cent quatrième année jàpp cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an ibn Abbas xab muy xabrul umma wa turjumaanul Qur'an sayyidina Abdullah ibn Abbas Abul Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ah, sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala moom mu ne inna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waqata dafa tegal dëxalal wutal waxtu maanaam waxtu fii li muy tekki du jamono waaye bërëb la ngir ne waxtu comme niñ ko gise woon dafa tekki ñaar day tekki waxtu li ñu tuddee wal waxtu zamani al miqat mooy waxtu bi nga xamante ne moom lañ naan waxtu ci wolof mooy jamono am tamit lu ñuy wax al waqtul makaani mooy waxtu euh, bërëb maanaam bi nga xam ne mooy fi ñu teg mbir mi euh, ak bi nag am na lu ñu tuddee miqaatu zamani ak miqaatu makaani maanaam place maanaam jamono ji ñu ko war a def am na am na tamit place yu ñu ko war a defee maanaam loolu ak place yi nga xamante ne foofu nga war a tàmbalee sa lixraam maanaam sa armal loolu dafa am loolu moom nekk lay waxal ne ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leen a defal li ahlil madina si ñeel waa madina zal xulayfa moom la leen ko defale te moom mooy ah, zul xulayfa loolu tamit comme li nga xam ne ah, gisoon nañ ko ci suñ jotaay yi insha allahu taala dinañ ci ah, ñëwaat wala ahli shaami waa shaam nag ñoom al juhfa ah maanaam moom la leen tegal wala nag najdin waa najd maanaam najd mooy côté bi nga xamante ne moom mooy wàllu Euh, euh, boo jëlee Makka maanaam boo boo boo weesoo xarnul euh, manazil bii nii comme ni maanaam xarnul manazil jëm ci kaw maanaam benn xur la woo xamante ne ab dafa am montagne bu fa nekk maanaam li li ko jëmee beneen côté bi yëpp mooy Najd mooy côté Taif ak li féete wàllu googu noonu ñoom ñooy Najd maanaam loolu moom moo tax xarnul manazil moo tax diggante Tihama ak Najd maanaam mooy moom moo tax seen diggante. mooy kon mu ne ñoom foofu la leen teg wala ahlil yaman waa yaman nag ñoom ñu ngi leen di indi maanaam ñoom fi ñu leen teg moom mooy yalam lam loolu ñoom ñëpp daañ ci ñëw hun na ñoom mu ne dëkk yi mu ne bërëb yi yëpp ah la hun na ñeel na leen maanaam li muy tekki mooy hun na maanaam mooy bërëb yii ñu tudd yëpp benn ku ci nekk la hun na ñeel na ñin maanaam waa dëkk booba loolu lay tekki maanaam Euh, waa dëkk ba maanaam ngir ne dëkk bi ci boppam du aji waaye li mu ci bëgg a wax mooy ñu dëkk ci dëkk ba ñoom ñooy aji kon ñooñu la wax comme li alquran andi wax doon na was al qaryata allati kaanu kaanat fiha wal ayra allati aqba euh, wal wal ayra euh, maanaam laajal waa waa dëkk ba was al qaryata allati kaanu fiha waaw maanaam kon laajal waa dëkk ba ak wal ayr bi Ah, alladhi kaanu alayha wal ayru alladhi kaanu alayha ah, inna la sadiqun maanaam mooy mbokk yéen fi yàlla yàqub bi alayhi salaam laajal waa dëkk bi laajal tamit ah, caravane bi maanaam xam nga ab caravane moom ci jëmmi boppam duñ ko laaj waaye ñi muy tekk mooy ñu nekk ci biir caravane bi maanaam kon fii tamit loolu lay tekki maanaam mooy laajal waa dëkk bi fii tam mu ne hul na kon ñoom ñii maanaam mooy miixaat yooyu bërëb yooyu ñu teg la xul na ñeel na waa dëkk ba maanaam loolu wali man ak ñeel képp koo xam ne ataa dikk na alayhinna ci bërëb yooyee min ghayrihinna ci ñu bokkut ak ñooña maanaam min maanaam li muy tekk mooy min ghayri ahlihinna maanaam ñu bokkul ci waa dëkk ba maanaam masalan tey boo duggee ci yeneen dëkk boo ñëwee bu fekkente ne côté ci kaw nga dëkke bu boobaa boo jaaree euh, dul xolay sax maanaam boo dëkkee ci kaw Madina maanaam boo ñëwee ba Dul Xulayfa foofu da ngaa war a maanaam foofu ngay war a armaale bu dee da ngaa dëkkee yeneen wàll yi nga xamante ne jox ko la maanaam foofu ngay jaaree boo jaaree noonu foofu nga war a armaale maanaam loolu lay wax maanaam boo dëkkee ci beneen côté bi moom mooy Asie orientale maanaam boo ñëwee ba ci Qarnal Manazil foofu ngay wala boog euh, waaw bon zaata ert maanaam mais lool dinañ ci ñëw insha allah mais boo dëkkee par exemple beneen côté bi nga xamante ne moom moo gën a nekk ci sud bi mais ci euh, orient ci ci bi foofu moom mooy euh, boo ñëwee ci qarnul manazil nga war a ah, euh, armale su fekkente ne nag da ngaa ñëw maanaam dëkkee ci suuf ah, ñoom yaman ak ci suuf bu boobaa da daal di dëkkee maanaam da daal di ñëw Euh, armale ci euh, xar euh, ci yalam lam maanaam kon lool moom mooy li nga xam ne loolu la wax mu ne nag kon mi man maanaam kon nag ñooñu ñooñu ak ñu dëkkee ci maanaam ñu bokkut ak ñooñu waaye daañ ko romb dañ ko ñëw pour bëgg a dem ci aji ji faw ñu romb côté booba mim man ci ñi nga xamante ne araada namm nañ alxajja ak wal umra ak umra maanaam ñooñu ñuy obligé di doxalee noona loolu moom mooy waxul ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim waaye wa man kaana képp koo xam ne nag duuna zalika maanaam dafa dëkk ci fu gën a suufi foofa maanaam kooku moom nan lañ koy wax moo kooku la ñuy wax al miqaat yi maanaam moom ci fi mu dëkkee moom ci miqaat bi la wala moo gën a tuuti miqaat bi kooku nag fa min xaytu ansha'a kooku fépp fu fa ma ngay ma ngay armaale xaytu fa nga xam ne ansha'a fa la sosoo fa la dëkk maanaam kooku moom fa mu dëkk nga xam ne mooy cosaanam wala boog mu dëkk fa kooku foofu lay armaale maanaam konte bu boobaa bu ñu xoolee xatta euh, mbete ahlu makka waa makka min makka makka la ñuy armaale maanaam kon ku dëkk makka makka lay armaale ku dëkk avant ngay yegg euh, ci bu ci Dul Xulayfa ci beneen wàll gi foofu ngay armaale ku dëkk feneen maanaam noonu ngay armaale am maa tey masalan tey ki nga xamante ne masalan dafa dëkk jidda ndax jidda Euh, région wu Jidda bi ci ci ci géej gi lañ ne maanaam département bi noonu foofu région bi da gis ne ci Jidda ci dëkk bi la ci euh, euh, ci tefes gi la ne waaye comme que géej gi foofu ni mu mel boo ko xoolee maanaam laataa mu maanaam mu gën a jege ah maanaam da gis ne dafay romb kii bi ci géej gi lay nekke bu boobaa ku kuy war a jaar Jidda ci géej gi maanaam 30 minutes à peu près avant nga war a commencer armal maanaam ci nga war a tàmbalee armal maanaam bu dee yoonu géej gi nga jël bu dee da ngaa jël masalan euh, ba bat ki euh, avion masalan jugee euh, France wala nga jugee Sénégal wala nga jugee Égypte wala yu mel noonu bu balaa nga yegg si ngay armal maanaam su fekkente ne nag Medina ngay dem directement comme ni ko ñenn ñi di defe bu boobaa ci la ñuy ñëw ba Medina daal di wàcc. daa daa daa di wàcc ba ci Dul Xulayfa ci masjidu Dul Xulayfa foofu bu boobaa ci la ñuy doog a armale walla loolu noonu mbir mi noonu lay daal di demee euh, li nga xamante ne tamit fii daf ñuy yóbbu ci beneen masala moom mooy tey képp koo xamante ne masalan dafa bëgg jàll ci benn maanaam dafa dafay romb ñaari miqaat maanaam moom mooy masalan ki nga xamante ne tey bu ñu xoolee ni yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam maanaam waa Sham fi ñu nekkee boo ko xoolee ci kaw la maanaam Sham ci kaw Madina la sauf que jamono jooju nit ñi bu ñu daan ñëw euh, bu ñu daan ñëw Makka daanuñu jaar Medina maanaam dañ daan jaar ci tefes gi comme loolu moom moo tax ñuy Zul Xulayfa mën a nekkee ci seen wàll tax Zul Xulayfa euh, safara jox fa ak tefes gi quinze kilomètres rek la maanaam ak tefesu euh, Bahrul Ahmar mer Rouge quinze quinze kilomètres la moo tax ñoom bu ñu daan jaaree ci ron yoonu tefes gi foofu lañ daan jàndee pour mën a ñëw dugg ci biir Makka loolu nag moom moo tax kon ñoom seenu miqaat nekk foofu noonu léegi laaj bi mu mooy ki nga xamante ne dafay romb Dul Xulayfa maanaam mooy wàllu Madina maanaam dafay romb Dul Xulayfa ba pare war a romb Juhfa maanaam ñëw euh, maanaam day romb ñaari miqaat doog a ñëw bu boobaa lan la war a def maanaam tey bu am maanaam yoon bi ni bindoo bu dee yoon bi ni bindoo dafay jaar Dul euh, Xulayfa maanaam day jaar Dul Xulayfa daal di jaar Juhfa doog a ñëw Makka ana nan la waajooju di def bu boobaa kii jaaree noonu bu boobaa ni muy def moom mooy ne dañ koy wax ni ko li gën a ràññee mooy nga fi ngay njëkk romb miiqaat a moom ngay armaale maanaam bi gën a sori bokk bi gën a sori moom ngay armaale fuqaha u Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu dafa ràññeeku maanaam dafa war nga armaale foofa soo ko armaale wul war a dellu jiwaat naka noonu ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy fuqaha u Shafi Maliki ak Hanafi rahmatullahi alayhim ñoom euh, dañoo ne déedéet dafa gën defe sauf que fi ñu wuutee ñoom ñaar mooy ne fuqaha u Hanafi rahmatullahi dañoo ne dañoo sib nga romb ko te fuqaha u Maliki rahmatullahi alayhim tudd ñu ci baatu sib gi dañoo gënal rek maanaam nga euh, armale ci fi nga xam ne moom mooy fi gën jege loolu moom mooy Euh, maanaam kon loolu moom mooy masala bi nga xamante ne moom moo aju ci wàllu mbir moomu kon daal li tax imaam al-Bukhari tamit indi ko fii rahimahullah moom mooy ne euh, hatta hatta ahlu makkata makka maanaam ne waa makka ñoom seen bopp makka la ñuy armaale maanaam képp foo mënti nekk rek bu fekkente ne yow xaram nga wala euh, miqaat yi nga wala makki yu nga maanaam yow fa nga ne foofu ngay armaale loolu lañ ci jublu wallahu a'lam xadis bi kon imam al-Bukhari rahimahullahu euh, ta'ala dina ko indiwaat xadis numéro ndax ndax ndax xadis bi cosaan la ci mi mawaaqiite xadis bi ak xadis Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu ñaar yooyu la ñoom ñooy cosaan yi ci wàllu mawaaqiite maanaam kon euh, dina ko indi xadis numéro mille cinq cent vingt-six mille cinq cent vingt-neuf mille cinq cent trente ak mille huit cent quarante-cinq imam Muslim na ko xadis numéro mille cent quatre-vingt-un ñaari yoon imam Abu Dawud na ko xadis numéro mille sept cent trente-sept imam An-Nasa'i ko xadis numéro deux mille six cent cinquante-quatre deux mille six cent cinquante deux mille six cent cinquante-huit imam Ahmad na ko xadis numéro deux mille cent vingt-huit deux mille deux cent quarante deux mille deux mu ne baabu miqaati ahlil madina wala wala yuhillu qabla dhil hulayfa maanaam baabu bunte gi boo xamante ne day leeral ne miqaati maanaam miqaatu waa ahlul madina maanaam waa ahlul madina fan lañ war a tàmbalee armal maanaam mooy mu ne mu ne nag loolu lay leeral mu ne nag waaye wala yuhillu bu ñu di wax labbayka allahumma maanaam di talbiya maanaam qabla lu jiitu zul xulayfa zul xulayfa loolu nag li tax moom mooy ne mawaqif yii yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko defal ni nañu tàmbalee fii bu fekkee ne da ngay tàmbalee feneen euh, du yàq mbir mi maanaam du yàq aj gi waaye nag comme lu imaamu Maalik waxoon rahimahullahu taala ba ko benn waaye ne man de dama bëggoon au lieu may dem ba ci zul xulayfa may doog a tàmbali sama talbiya bi di wax labbayka allahumma labbayka ak di ihram man damaa bëggoon ma def tàmbali ko fii ci jumaa yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko déedéet bul ko def mu ne ko lu tax mu ne ko parce que damay ragal fitna dal la fal yu xa ah, mu ne fal yahdari alladhina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim na nga xam ne ñi nga xamante ne dañuy wuute sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nañu moytandiku balaa moos fitna di leen dal walla boog mbugal mu tar di dal seen kaw li ëpp nag ci borom koo xam ne li ñu firée fitna googu moom mooy bokkaale maanaam di dem maanaam di neenal sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba dugg ci ay bàkkaar ci ay bokkaale yu maanaam ba dugg ci ay bokkaale ba dugg ci maanaam nekk ci ay caaxaan yu dul jeex comme niñ ko gisee maanaam euh, loolu maanaam di neenal sunna neenal sunna neenal sunna lu ñu xam ne non loolu moom du farata de toute façon dëgg la que ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam lii la doon doxale mais bon du farata xam nga rek ah boo soog a maanaam nekk ci caaxaan yooyu maanaam ci layu caaxaan yooyu ba daal di mabbal maanaam bu boobaa nag daanaka diini jëpp da nga koy mujj soofantal mabbal ko doyadal maanaam kon lool moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala insisté ci ne bu ñu def maanaam bu ñu wax bu ñu nekk di ihram. lu dul ñu yegg ci Zul Xulayfa ci benn eh, ci juma jooju nga xam ne moom mooy Zul Xulayfa Zul Xulayfa nag ci quatre cent vingt six kilomètres moo dox digganteem ak Makka ah te digganteem nag ak Madina treize kilomètres moom moo ci dox maanaam foofu nag moom mooy benn juma ma nga foofu foofu la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, nekkoon am na garab bu fa nekkoon. garab googu nag léegi nekkatu fa waaye jumaa ji ma nga fa maanaam jumaa ji nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon armaale ma nga fa waaye boo jëlee léegi yoon bi nga xamante ne moom moo am ci quatre cent trente et la maanaam la la def euh, euh, diggante maanaam euh, autoroute yi ni ko tabaxee léegi maanaam si bu yàggul maanaam quatre cent trente et kilomètres la dox digganteem ak Makka maanaam boo jéegee ci kaw boo nekkee ci kaw Madina ah boo koy jógee bi ñëw ci Makka da ko romb foofu nag bu ñu fa yegsee nga xamante ne jum foofu bërëb la boo xamante ne dafa am ay particularités yu bari yenent bi sallallahu alayhi wasallam non foofu la armale waaye yenent yëpp alayhimu salaatu wassalaam ñi dem aji ji Makka nga xam ne ñëpp aji ji nañ Makka ñoom ñëpp foofu lañ foofu lañ jaar foofu lañ armale maanaam muy Dul Xulayfa maanaam mooy boo tax place la boo xamante ne bu ama am solo la li tax ñu koy tuddee nag Dul Xulayfa moom mooy ne place boobu noonu ne Euh, dafa am benn garab bu tuddoon xalsa maanaam garab yu góor am ba léegi sax mi ngi am bu ci place boobu moo tax le fait mu am fa moo tax ñu tuddee ko zul xulayfa maanaam borom garab gi ndaw googu nga xam ne moo fa naka noonu tamit euh, dañ koy wax léegi abaaru ali maanaam noonu la noonu la siiwee dañ koy wax abaaru ali wala abyaaru ali dañuy wax ñaar yëpp maanaam ngir ne dañuy wax ne sayyidna ali karamallahu wajhahu daf ko doon xeex ak seytaane yi euh, maanaam ci place boobu ay jinne ay seytaane la fa doon xeexal ba ba ba noot leen waaye wax jooju teguwul lu dul ci ay légende maanaam ay wax la yoo xamante ne rek teguwul ci cëslaay waaye dañ koy wax loolu moom tamit ah, am na sax ñu wax ne chia yi ñoom ñoo ko ñoo créé ba histoire yooyu noonu maanaam ñi mbir mi nag siiw ñuy tuddee foofu abaaru ali wala abiyaaru ali waaye ah, lu ci mën ci xew moom mooy ne ah, place bi nga xam ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wasallam doon doon wax maanaam muy bërëb bi nga xam ne moom moo sax ci sunna baat bi ci sax te wér mooy bul xoolay fa maanaam comme ñuy jëfandikoo baat boobu daal mën mooy gën ñuy jëfandikoo beneen baat bu bokkut ak euh, baat boobu euh, wallahu a'lam kon foofu nag moom mooy kon fi nga xamante ne waa madinatu munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam foofu moom la ñuy aje naka noonu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaw madina yëpp ñoom tamit foofu bu ñuy aj ci ah, maanaam place yooyu la ñuy euh, aje maanaam côté boobu la ñuy daal di mën di jugee mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al-kitaab la haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi mu ne qaala akhbaranaa Maalik imaam daaru hijra an Naafi' ah mawlaa ibn Umar an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'ala anhumaa maanaam muy kon càllale gi nga xam ne mooy asahul asaaniid ci li imaam al-Bukhaari wax radiyallahu anhu te loolu moo tax boroom xam-xamu xadiis yi di ko wax ah, ci wuute yi boroom xam-xam yi wuute ci lan mooy càllale gi gën a dëgër ci càllale yi waaye bii moom moom la imaam al-Bukhari yi wax rahimahullahu taala ñu bari topp ko ci maanaam ah, mu ne ah, radiyallahu anhuma mu sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ne anna rasulullah naka dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne qaala qaala dafa wax ne yu hillu maam ne talbiya nay wax ahlu maam di di di armal maanaam bu ñu xoolee maanaam Euh, moom bërëbu islaam bi lay wax maanaam bërëb bi ñuy waxee talbiya ngir ne foofu la ñuy armaale tamit mu ne ñoom yuhillu dana euh, kon foofu lay armaale di wax la di di tàmbalee wax labbayka allahumma labbayka muy ahlul madina ahlul madina min dul xulayfa ci dul xulayfa wa ahlus sham waa sham nag min al juhfa ci al juhfa wa ahlu najdin maanaam waa najd ñoom min qarnin mooy ci qarnul manazil qaala abdullah mooy ibnu umar radiyallahu anhuma wa balaghani te jotte maanaam wax nañu ma maanaam moom mooy ne moom déggul wax bi ngir ne moom Euh, loolu tax ci beneen riwaaya mu ne wa za'amu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala maanaam mooy moom dégg ko bi yeneen bi di wax moom dégg na yii yëpp mais déggul woon beneen partie bi ci def loolu moom moo tax mu ne saxaaba yeneen yi radiyallahu anhum ñoom ñoo ko ko nekkale ku mel ne Seydina Abdullah ibn Abbas ak Usaama ibn Zayd euh, euh, radiyallahu ta'ala anil jami' maanaam ñu ne ko anna rasulullah ndakal yow ndawal yàlla li sallallahu wa sallam qaala te dana Euh, dana talbiya ahlul yamani waa yaman min yalam lam ca yalam lam maanaam boobu lu ñuy wax saadiya jamono ji maanaam noonu la gën a siiwee maanaam benn xur la boo xam ne daan ci ñëw léegi insha allahu euh, taala xadis bi comme niñ ko gisi woon xadis euh, la boo xam ne Euh, imam Bukhari indi woon na xadis numéro 133 gisoon nañ ko ci 1522 na ko indiwaat léegi 1527 ak 7344 imam Muslim in na ko xadis numéro 1182 ñeenti yoon imam Abu Dawud in na ko xadis numéro 1737 imam At-Tirmidhi in na ko xadis numéro imam An-Nasa'i in na ko xadis numéro 2651 2652 ak 2655 imam Ibn Majah hmm, euh, in na ko xadis numéro 2914 imam Malik in na ko xadis numéro 927 ak Euh, neuf cent euh, vingt-huit euh, neuf cent ci neuf cent vingt-sept bi nag ci la xadis bi ni ko imam al-Bukhari solowee nii rahimahullah maam ci Muwatta mooy ni mu nekkee xadis numéro neuf cent vingt-sept imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko lu bari kon ñu gis ne xadis bi xadis la boo xamante ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko rahimallahu al mu ne baabu muhilli ahli Shaam baabu bunt bi moom mooy leeral muhill fi nga xam ne moom lay eh, ihlaal ah, di talbiya ci kaw ahlu Shaam ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Shaam ah, foofu nag moom la ñuy wax al Juhfa maanaam jox Juhfa nag jamono jii nii maanaam jamono yu njëkk yi yàgg na amoon nañ place bi nga xam ne moom la ñuy wax Juhfa place boobu nag ak tey fi nga xamante ne moom mooy dëkk bi ñuy tuddee Rabigh nga xamante ne foofu moom mooy fi ñuy euh, armaale tey vingt kilomètres la def à peu près maanaam lu jege vingt kilomètres la mais foofu nag lañ daan euh, jugee buñ daan jugee maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Saami euh, foofu la ñu daan nekk dëkk la nag boo xam ne tey boo fa demee ba tey jii nii doo fa fekk dëkk mais ñu fa fekk place yi nga xamante ne mooy benn forteresse bu mag bu fa nekk mooy xes na bu mag a mag boo xamante ne mi ngi fa boo xam ne tabax bi boo ko xoolee da ngay gis maanaam yàggaay bi nga xam ne moom la nekk vestige yi daal ñoo fa def mais dëkk bi ci jëm boppam moom raaf na amatul loolu tamit am na beneen mbir boo xamante ne masala la boo xamante na moom moo ñuy maanaam loolu daf ñuy jariñ ñu dugg ci beneen masala mooy ne mboolem place yi nga xamante ne moom la ñuy wax ne foofu la ñuy euh, euh, defee euh, lëx foofu la ñuy tàmbalee armal place la yoo xamante ne bu place bi buñ ko toxaloon ba pare tuddee place boobu yeneen i tur du tax ñu bàyyi xel yeneen i tur yi maanaam li ñu maanaam li ñu bàyyi xel rek mooy bërëb bi ci jëmmi boppam jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñuy bàyyi xel maanaam tey bu fekkonte ne dañoo jël jox fa masalan daal di ñëw ba Dakar tuddee jox fa foofu benn bërëb maanaam loolu du tax wala ñu indi ko feneen ci biir dëkk bi maanaam loolu duñ ko bàyyi xel li ñuy bàyyi xel moom mooy jox fa bi nga xamante ne moo nekkoon ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu tamit euh, li tax nag ñu koy yi ñu koy def euh, loolu moom mooy euh, euh, dañuy bàyyi xel li ñu tudde almuhaazaat maanaam moom mooy dëkk bi bu fekkente ne da ngaa war a dañuy war a dinañ ko gis insha allahu taala bu ñuy gis xarnul xarnul manazil mm-hmm. ak zaatu irq yooyu yëpp dinañ ko gis insha allahu taala ci naka la naka la ñuy bàyyee xel maanaam place bi nan lañu maanaam rëdd bi masalan tey bu fekkente ne diggante zur xulayfa bi ñu doon wax léegi ak jox ko xam nga Dul Xulayfa ci noor bi la ne maanaam ñu ngi ci noor mm-hmm. euh, léegi euh, li nga xamante ne moom mooy dëkk bi nga xam ne moom mooy euh, jox al jox fa maanaam Rabès ak yooyu kooku ci wetu courbe bi la ne moom lañ la doon wax sànq ne la ci moom ak 15 kilomètres rek moo ko dox digganteem ak mer rouge bi maanaam ak côte bi maanaam kon moom place boobu soo ko xoolee ci kaw ak place boobu noonu fi mu nekkee diggante bi yëpp boo ci defee benn rëdd. maanaam takriban maanaam à peu boo ko defee benn rëdd dëkk yi nekk foofu yëpp mën nañ faa armaale maanaam moom mooy dañuy topp li nga xamante ne moom mooy euh, place te loolu daañ ko gën a leeral bu yeggee ci zaatu irq insha allahu taala léegi tey bu fekkee kon nag loolu moom moo tax ñu daal di jël dëkk bi ñu tuddee Rabigh maanaam nga xamante ne ci wet gi la ne bu boobaa ñu fay armaale foofu tamit am na jumaa yoo xamante ne foofu la ñuy armaale comme beneen dëkk bi nit ñi duñ fa romb amul tëli bu fay jaar ak yu bëree bëri maanaam wala buñ fay jaar duñ jaar ci même yoon bi loolu moom moo tax. Euh, ñuy wàccee ñu ñu ñu ñu koy defee léegi ci dëkk boobu xamante moom mooy Rabi foofu la ñuy euh, armale euh, am na jumaa ju mag boo xamante ne ma nga foofa nga xamante ne nit ñi buñ ñëwee foofu la ñuy lañ leen la ñuy dugg mën a wut seen armale dañ xam ne dañuy dañuy jaay. Euh, yére armal bi foofu ak bagage u aj yi yëpp dañ ko fay jaay ci wetu jumaa ji noonu nga xamante ne boo ñëwee da ngay mën a sangu am na ay euh, toilettes yeeg yëpp maanaam lu ñu waajal la daal loo xam ne euh, amul benn problème léegi nag mu am masala boo xamante ne dañ ci ñëw fii mooy xam nga dafa ni ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw jóge ci yeneen dëkk yi loolu daan ci ñëw léegi insha allahu taala ci ana fan naka Ah, maanaam maanaam yan dëkk ñoom ñooy yi nga xamante ne ñoom ñooy jóge côté boobu maanaam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab li haddathana Musaddad muy ibnu Musarhad ibnu Musarhad ah, Mustawraq ah, al-Basri rahimahullahu ta'ala comme ni xam ne noonu ñu gis bokk ci fukkeem génération bi gën àdduna deux cent vingt-huit ca xane sa mu ne qaala haddathana Hammad muy ibnu Zayd rahimahullahu ta'ala Abu Isma'il an Amr ibn Dinar gisoon nañ ko an Tawus mu ibnu Kaysaan an ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na waqata dëxale na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam li ahlil madina ñeel waa wax nañ ko léegi moom leeral nañ ne mbiru Zal Xulayfa wali ahli Saam naka waa Saam nag al Juhfa ñoom Juhfa lañu eh, leen tegal comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee léegi maanaam moo tax ci léegi nii Raabix la ñuy eh, la ñuy eh, nattalee nag maanaam ci mboobu 186 kilomètres la. moom à peu près moom moo nekk ci diggante euh, am moom ak Makka maanaam soo ñëwee ba foofu ak Makka cent quatre-vingt-six kilomètres la mais léegi dootul léegi bu tëli yi ñu defar nga xamante ne mooy autoroute yi pour mu yegg si fa cent quatre-vingt-onze kilomètres la maanaam moom la am moom lay dox voilà bu ko defee euh, muy euh, deux deux heures une minute maanaam boo dee dawal dawal bu normal respecté comme ni <laughs> waaw waaw moom kon noonu boo dee doxalee da da nga wax waaw di respecté code de la route deux heures une minute la lay defal digganteem ak Makka kon loolu moom mooy kon c'est bien sûr bu amul embouteillage voilà waa ah, te policiers yi arrêté la loolu tamit yëpp beneen masala la dégg kon nag mu ne ah, kon wali ahli najdin waa najd ñoom qarnul manazil ñoom lañ leen defal wali ahlil yamano waaye yaman ñoom yalam lam ah fa hunna dëkk yi maanaam ñi jugi ci dëkk maanaam place yi la hunna ñeel na waa dëkk yooyee wala man ak ñeel képp koo xam ne ata dikki na alayhinna ba ci place yi min ghayri ahlihinna ci ñu bokkut ak waa dëkk bi li man ñeel képp koo xam ne kaana namm na kaana nekk na yuridu di namm alxajja aj wal umrata ak umra fa man képp koo xam ne nag kaana nekk na duunahunna wëllif dëkk yi maanaam bërëb yi fa mu fa mu mooy bërëb bi muy e, e, talbiya mooy min ahlihi ci waa këram lay ne wa kazaaka naka noonu xattaa mbete àllu makkata waa makka yuhilluuna ñoom dañuy talbiya min min ca makka maanaam kon hadith euh, bi euh, dafay leeral kon maanaam li tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko kon mooy wali ahli Sham al-Juhfa maanaam waa Sham fan lañ leen tegal mooy al-Juhfa jox foofu nag moom moo tax ñi jugee ci kaw ñoom ñëpp foofu la ñuy jugee maanaam euh, ñuy jugee tamit ay Misra Égypte Éthiopie. corne de l'Afrique bi daal maanaam Somalie ñun ñëpp jox ko la ñuy jaare ñi nga xamante ne ñoom ñun Sénégalais Sénégal Euh, Mauritanie yëpp foofu lañuy ñuy jaaree euh, France Italie euh, maanaam ñun Europe fépp foofu la ñuy jaaree maanaam jox ko mooy suñu miqaat maanaam nga xamante ne kon foofu la ñuy jaar balaa ñu fay yegg si maanaam kon war nañoo doxalee maanaam voilà armal bu baax a baax maanaam waaw xam tamit mbir te ndax dafa bokk ci li war mooy nga xam d'abord nan lañ koy defee nan la ñuy def lan lañ war a moytandiku maanaam balaa ngay weesu maanaam mais doo ñëw ba commencé ak di def ay tooxi doona ñu naan nga naan man xaw ma woon nii ndekete lii dañ koy tere ci ajak yooyu loolu wul maanaam maanaam bu yëfi ku am xel yàlla nañu yàlla sàmm dégg nga kon hadith euh, bi imam al-Bukhari indi woon na ko hadith numéro 1524 gisoon nañ ko léegi euh, dina ko indiwaat 1529 1530 ak 1845 euh, gisoon nañ taxrij bi léegi kon waa xaab kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu def imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Majah rahimallahu al-jami' mu ne baabu muhillu ahli najdin buntu bi moom mooy leeral ne muhillu mu muhallu maanaam place u muhalli baabu muhalli ahli najdin maanaam waa najd ana fan la ñuy eh, defee maanaam seen eh, talbiya fan la ñuy la armale gisoon nañu ne waxoon nañ léegi ne eh, najd moom mooy bërëb bi nga xamante ne mooy boo weesoo Tihaama maanaam Makka ci Tihaama la bokk maanaam mooy place yu tàng maanaam dafa tàng jër maanaam place yooyu noonu boo demee ba benn place bu ñu tuddee xarnul manazil dafa am xarnul euh, euh, manazil dañ koy wax tamit ak saylul kabir maanaam tey ren jii nii maanaam jamono jii ñu ne maanaam noonu la tudd place boobu noonu muy xarnul manazil am na miqat benn jumaa tamit bu fa nekk boo xamante ne teg nañ ko fa te place la boo xamante ne xarnul manazil ngir ne dafa am ay bij euh, dafa am ay dox maanaam dot dot yoo xamante ne benn wàll gi moom mooy xar xarnu taali bi ngir ne dafa bëri woon ah, ah, ay ay ay ay kundu ay voilà yenn njaay àll bi maanaam taali bi li nga xamante ne moom mooy beneen wàll gi moom mooy xarnul manazil maanaam nga xam ne dafa wàcc ah, foofu nag moom moo am moom lu ñu tudde ak saylul kabir ngir ne dafa taw taw bu méttee métti maanaam am Euh, taw bi jaar fa ndox mu bëree bëri bëri romb fa moo tax ñu tudd ah, jaaroon fa ah, taawal foofu yëpp ñu tuddee ko ak saylul kabir ndax bu ñu yéegi taw tuuti am na fu ñuy tuddee ak saylul saxir maanaam kon foofu moom mooy qarnul manazil foofu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay euh, def moom mooy waa Taif maanaam ñu jóge côté Taif ñoom euh, nga xamante ne ci est maanaam est bi ak waa Mashriq presque ñoom ñëpp ah, mais sud est maanaam sud est ñoom ñëpp foofu la ñuy aje euh, foofu la ñuy armaale mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo jóge ay Inde Pakistan euh, euh, waa waa Australie Nouvelle-Zélande Indonésie ñoom ñëpp côté boobu Malaisie ñoom ñëpp côté boobu la ñuy armaale maanaam ñoom bu ñu ñëwee ba ci xarnu Malaabi foofu la ñuy armaale loolu nag moo tax foofu nag Sayyidul Kabir moom boo ko xoolee fi mu nekke à peu près ci quatre-vingts kilomètres la nekk ci euh, Makka waaye tëli bi nga xamante ne moom lañ fa def nii quatre-vingt-deux kilomètres la maanaam bu dee dawal nga daw bu normal cinquante-deux minutes ngay def balaa ngay yegg Makka maanaam kon ñoom noonu moom mooy seen euh, mooy euh, foofu mi ngi tolloo kon buñ ko xoolee à peu près quatre-vingts kilomètres quatre-vingts quatre-vingt-deux kilomètres ak Makka mais ak Taïf quarante kilomètres la def maanaam ci boo jugee mooy pour Qarnul Manazil am na nag fu ñu tuddee miqaatu Wâdî waadu Mihram foofu tamit dañ koo rëdd foofu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi dañuy euh, wax ne ne mën nañuy mi maanaam mën nañuy armaale foofu rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo jógee ci yenn côté yi foofu noonu maanaam rawatina côté Taïf ak yooyu ngir ne ñaar la xam ne boo tegee benn bant nii à peu près dañoo xaw a jege wantoo moom nag à 76 kilomètres à peu près euh, la nekkee ci Makka waaye ci tëli bi maanaam euh, tëli bi maanaam ngir ne moo gën a maanaam fi mu nekk mu gën a nekk sud parce que bu ñu nee par exemple faw ngeen jaar xarnu manazil li muy tekki bu leen xarnu boo ko jaaree euh, léeg-léeg nga jóge Taif masalan dafa am ñaari yoon en fait yoon bi nga xamante ne boo fa jaaree da ngay yéeg doog a ñëw Makka ak yoon boobu mooy jaar xarnu manazil mais am na beneen yoon boo xam ne da ngay wàcc ci sud bi doog a yéeg Makka maanaam ñaari yoon la yoo xam ne nag bu ñu leen tegee ñoom ñaar maanaam boo tegee à voilà même distance bi la maanaam bii quatre-vingt-deux kilomètres bii soixante-onze wala soixante-seize kilomètres selon yoon yi nga xam ne moom nga topp maanaam yoon yi ñu mujjee soixante-onze kilomètres la def nga xam ne cinquante-quatre minutes ngay euh, dawal bu dee dawal bi dawal bu bu la maanaam ñooñu ñi jugee côté yële yi ñu yi ñu la wax yi ah, ñoom Inde Indonésie Pakistan euh, Australie Nouvelle-Zélande euh, ñun ñëpp côté boobu la ñuy maanaam xarnu manazil la ñuy la ah, ñuy wàcce léegi sax ñi daan jaar Zaatu Yarq léegi ak avion yeeg yooyu daanaka bàyyi dootuñu jaar foofu Qarnul Manazil la ñuy wàcce comme ñu jóge Irak Koweït ah, euh, Chine ah, ak yeneen ak yeneen dëkk yooyu noonu ñoom ñëpp foofu la ñuy léegi foofu la ñuy jaar Euh, dégg nga kon ñoom foofu la ñu euh, loolu moom mooy seenu armal mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab li haddasanaa Ali mooy ibnul Madini rahimahullahu ta'aala an ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Najiih ibn Bakr ibn Saalih ah, Saadi muy Abul Hasan as-Saadi al-Basri rahimahullahu ta'ala gën a siiwee ci Ali ibn al-Madini nekk sëriñ bu mag mooy bu gën bu a mag la ci sëriñ imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala gën a àdduna 161 année génn àdduna 234 bi sallallahu alayhi wa sallam muy bokk ci dixième génération bi ah moom ah, xadiisam ñu ngi ci ah, Sahih imam al-Bukhari imam an-Nasa'i tamit ah solo na ko rahimahullahu ta'ala xaat waaye imam Muslim ah, euh, voilà moom solowu ko rahimahullahu ta'ala lu dul xanaa cité ay ay ay ay mbirum comme ni nga ne moom lañ ko waxee rahimahullahu eh, taala eh, moom eh, muy ma mu ne qaala haddathana Sufyan mooy ibn Uyayna taala al-Hilali Abu Muhammad génn imam nekk ci juróom-ñetteel génération gisoon nañ mu ne qaala mu ne mu ne lii muy wax bii mokkal nañ ko min az-Zuhri maanaam ci imam az-Zuhri mooy euh, Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala an Salim mooy ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu an abihi mu jële ci baayam muy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne waqata an-nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam dëxal na moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne euh, maanaam euh, mu jàll ci beneen càllala mu ne xaa maanaam jóge naa ci càllala googu dem naa ci beneen mu ne haddathana Ahmad muy euh, Ahmad ibn Salih maam ndax euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala comme nga xaafis Abu Abdullah ibn Manda wax rahimahullahu taala mu ne saa yu imam al-Bukhari waxee haddathana Ahmad te waxul kan la moom mooy Ahmad ibn ibn Salih donte mën naa nekk Ahmad ibn Isa Ahmad ibn Isa gisoon nañ ko xadis moom mille cinq cent quatorze moom imaam Bukhari ñeenti xadis la solo ci moom imaam euh, imaam Muslim solo ci moom ñaari xadis imaam Ibn Maaja solo ci moom ñetti xadis maanaam moom euh, waa saabu kutubu sitta ñooñu rek ko solo ci moom amma euh, moom gisoon nañ ko bu yàggul euh, Ahmad ibn Salih ibn Salih bii nag moom mooy ki nga xamante ne moom imam al-Bukhari moom solo na ci moom lu gën a takku loolu gisoon nañ ko saa mu ne haddathana ibn Wahb bu bu jëlee ci ibn Wahb rek ne haddathana Ahmad te waxul kan la mm-hmm. maanaam Ahmad ibn saalax boobu la moom mi ngi génn àdduna deux cent quarante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waa Misra la ah ñu gën a siiwee ci Ibnu Tabari ah rahimahullahu taala ah, ah, dégg nga alors Ahmad ibn Isa be moom tamit Misri la waa Tustani waa ah, Tustani ñoom ñaar kon moom mi ngi génn àdduna deux cent quarante-troisième année maanaam ah, kon ñoom ñaar kenn la ci ñoom ñaar waaye li gën a lëng mooy ne Ahmad ibn Salih la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana ibnu Wahb moom mooy Abdullahi ibnu Wahb bu mag boobu rahimahullahu ta'ala imam Maalik mu qaala akhbarani Yunus muy ibnu Yazid al-Ayli an ibn Shihab az-Zuhri an Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab an abi mu jël ci baayam radiyallahu ta'ala maanaam ñu gis ne càllale gi ni Zuhri moom mooy mooy madaar gi maanaam eh, nga xam ne ci la jaare te fii du ba ci kaw daf koo tuddee ak Zuhri ci suuf mu tuddee ko Ibn Shihab maanaam waaye même nit ki la maanaam mooy Ibn Shihab te muy Zuhri ah dégg nga <laughs> te Salim mu tudd turu baayam maanaam mu mu askanale ko muy Salim ibn Abdullah ci suuf ci kaw Salim rek la wax ah an abi mu jëlee ci baayam maanaam radiyallahu ta'ala anhu mu ne no sami'tu dégg naa mu ne mu ne mu ne mu ne no qaala ne na sami'tu dégg naa Rasulullah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan mu fi mi talbiya ahlul madinati waa madina mooy Dul Xulayfa wa mahallu bërëbu talbiya ahli dañ ko wax maanaam te maanaam ju maanaam ngir la boo xam ne ne dafa dafa dafa raaf maanaam dañ ah, nga xamante ne dañ ko song alak ko maanaam jox fa maanaam loolu lay teg sax baat bi ci jëm boppam voilà ndax baatu jax fa maanaam mooy lu ñu lu ñu sànk alak ko voilà maanaam maanaam euh, waxiyate moom mooy al juhfa wa ahlu najdin waa najd nag moom ñoom qarnun mooy qarnul manazil moom la jub mu ne mu ne qarnun qaala ibn Umar radiyallahu anhu maanaam mooy qarnu wax nañ ko léegi nii euh, mu ne waa qaala ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne za'amu ñoom den wax nañ ne maanaam nee na xam nga zaama mooy ku wax dara maanaam baatu zaama dañ koy wax léeg-léeg muy nekk li muy tekki mooy moom de nee naa maanaam wolof ne ah diw de nee naa yi nangam maanaam ciy jublu ñaare mooy la mu wax du dëgg wala wóoluwuma ko waaw léegi nag euh, bu euh, moom nag moom fi waaye ñoom fii léeg-léeg dañuy wax zaama fekk jubluwuñ ci loolu alxuraan tamit bu ñu ko wax naa zaama allaziina kafaru yu yubaatu maanaam waa yii nee na ñooy duñ leen dekkil maanaam mooy li wax du dëgg waaye nag baat la boo xamante ne bu ñu xoolee saxaaba yi radiyallahu anhum dañ koy jëfandikoo lu ci bëri di ci jublu rek wax na diw wax na maanaam jële naa ci moom daal information bi nangoo naa ci moom maanaam loolu lañ ko ci jële sans pour autant a wax wax du dëgg mais ngir ne ci ki ñuy jëlee saxaaba la ne ñoom radiyallahu anhum te maanaam dañoo ñoom ñëpp ah wa kulluhum udulun ñoom ñëpp ay way maanuta maandu lañ kon nag mu ne zaamu ñoom nee nañ ne anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wasallam qaala nee na walam asma'u waaye man dégguma ko voilà maanaam kon moom fekk ne wax bi bi yonent bi di wax sallallahu alayhi wasallam sauf que moom déggu ko loolu euh, ngir ne yonent bi sallallahu alayhi euh, euh, ba mu koy wax ñoom ñu bari ci ñoom ñi nga xam ne ñoo doon aji ak moom dégg nañ dégg nga mu ne wa mu xallu bërëb bi nga xam ne moom lañuy talbiya nag ci ahlu yaman waa yalam yaa waa yaman moom mooy yalam lam kon euh, hadith bi gisoon nañ ko léegi euh, euh, imam Bukhari indi woon na hadith numéro 133 ak 1522 ak 1525 maanaam fii la ko mujjee indi bi mooy place bi nga xamante ne ci lu ko mujjee indi ci téere bi waaye dana ko indiwaat xadis numéro sept mille trois cent quarante quatre insha allahu euh, taala ñu gis ne xadis bi tamit waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu aljamii mu ne baabu muhalli man kaana duna mawaqit maanaam dafa régler problème boobu laataa muy wax muhal maanaam ñeneen ñi ci def maanaam ngir wax la ne la euh, loolu loolu dañ ko war a di bàyyi xel maanaam mais ñoom itam comme ay miiqaat yi lañ maanaam ku nekk min duunil mawaaqiit ñooñu ñooñu ñooñu la ñu tuddee ah kooku la ñuy wax miiqaat yi wala boog xaram yi maanaam miiqaat yi mooy ku dëkk ci miiqaat bi ba balaa xaram Makka bu dee ci xaram Makka bi nga tudd xaram yi bu dee waa Makka nga tudd Makka yi maanaam kon euh, kon kooku la. am na ñeneen ñi ci def ñi nga xamante ne ñoom ñoo la naan ñoom ñooy jóge nag bi ñooy jóge saam ñooy jóge fee ñooñ ñooñu la ñuy tuddee asaaq yi voilà voilà waa bi maanaam ñi nga xamante ne mooy place miqaat bi ci boppam ñooñu tamit dañ leen wax bustaani yi waaw dégg nga wala boog ñu dëkk ci côté fi nga xamante ne moom mooy dafa leru dafa leeru dëkk bi nga xamante ne moom mooy dëkku mi xat bi dégg nga mu ne euh, loolu euh, kon ñooñu man muhalla li maanaam euh, fi ñuy maanaam tal bi bërëbu tal tal bi ak man ki nga xam ne kaana nekk na duunal mawaqit nekk fi gën a maanaam ci rolu miqaat yi kooku lu muy def comme niñ ko woon mooy da tàmbal day day def foofu maanaam imam al Bukhari daf koo leeral ngir day bañ Euh, maanaam day bañ mbir mi réer la masalan xadiis pour pourtant wax nañ ko moom indi na xadiis yi koy wax waaye terewul il faut que mu wutal ko bunt parce que su ko wutalul bunt masala bi mën na laa rëcc waaye bu ko xësee ba wutal bunt moom laa bu da nga xam ne ah ndekete fii kat ndekete man masala bi nii la ko concerné maanaam kon Euh, loolu moo mu indee ko dama qaala bil isnaad muttasil fi al kitaab ilayhi haddathanaa Qutayba moom mooy ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Sariif ibn Abdullah as-Saqafi Abu euh, bi génn àdduna sa gane àdduna cent quarante-huitième année génn àdduna deux cent quarantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi nekk ci kutubu moom ba mu mu nekk seen moom nu Maaja moom dafa solo moom rahimahullahu ta'aala haddathana Hammad gisoon nañ ko léegi mooy ibnu Zayd an Amr mooy ibnu Dinar maanaam jëmmi càlla la gi ñu romboon léegi la an Tawus mooy ibnu Kaysan an ibnu Abbas radiyallahu euh, ta'ala euh, anhuma maanaam comme bi bi ñu gisoon léegi ci Musaddad la jël jóge bii mu jógee ci Qutayba même génération bi la mooy Musaddad ibnu Musarhad fi euh, fii bu ci Qutayba ibnu Sa'id rahmatullahi alayhi ñoom ñoom ñëpp ñu jëlee ci Hammad ibnu Zayd mu jëlee ci Amr ibnu Dinar mu jëlee ci Taawus ibn Kaysaan mu jël ci sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ajma'in radiyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ibn Abbas an ibn Abbas mu jël ci sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waqata dafa wutal euh, dëxalal li ahlil madinati ñeel waa madina Dul Xulayfa Dul Xulayfa wala ahli Shaam waa Shaam al Juhfa ah wala ahli Yaman waa Yaman Yalamlam wala ahli Najd waa Najd Qarnan muy xarnu manaafi lu gisoon nañu lépp yëpp yëpp léegi yëpp ba mu def yàlla mu lam loolu daañ ci ñëw léegi insha allahu taala si buñ ci yegg see fahun na kon nag bërëb yii ah la euh, wiqaat yii la hun na ñeel na waa dëkk booba wala waa bërëb booba wala man ak ñeel képp koo xam ne ataa dikk ne alayhinna ci ñoom min ghayri ahlihinna te bokkul ci ñu seen waa dëkk ba mim man ci képp ci nga xam ne kaana nekk na yuridu dina mu alxajj aj wal umra ak umra fa man képp koo xam te ne nag kaana nekk na duunahun na di gën a suufee ñoo na maanaam ñëw dëkk ci fu gën a suufee fa min ahlihi kon ci waa ñoñam lay armaale maanaam kon ki nga xamante ne kon dafa dëkk ci yenn dëkk yi nga xam ne ñoo gën a comme masalan jidda jidda boo fa dëkkee waa jidda ngay tàmbale ndax jidda ci duuna ma waxee ci la fi maanaam euh, jidda ci comme ci dafa leerul tefes gi euh, ngir ne boo xoolee tuutee ko teree yegg ci tefes gi maa dëkk boo xoolee banlieue bi ci tefes gi la ne kon moom euh, moom te boo xoolee miqaat bi ni mu mel moom moo gën a jege place miqaat bi miqaat bi gën a jege mooy soixante-seize kilomètres soixante-quinze Jidda ko gën a jege kon loolu moom moo tax waa waa Jidda ñoom ñoom dañuy dugg ci wax ji ah. ñoom kon foofu la ñuy armaale moo ñoom ñoom dañuy tàmbalee jidda rek tàmbalee labbayka allahumma ah waaw moo tax xattaa euh, mbete nanga noonu tamit moo tax tolloowuñu boo doon seetloo moo tax bu ñu xoolee chiffres yi di leen gis ne du benn cercle voilà bi ñu gis ne du cercle loolu tax yeneen bi sallallahu alayhi moo ko dëxal ne nii la léegi laaj bi nag mooy képp koo xamante ne da ngay wax ne yow xadiis yi wóolu woo doo leen jëfandikoo ana nan ngay aje bu fekkee fekkente ne naka ngay tërale say armal loolu mu ndax mawaqit yi yeneen bi moo ko tëral sallallahu alayhi wasallam alxuraan wax maanaam wax ko wax ju leer voilà kon euh, kon nag bu boobaa euh, kon yow ñooñu foofu la ñuy maam ñoom foofu la ñuy armalee ñu defee ko seen kër wala ñu dem ci jàkka ji defee ko fa jàkk bu leen jege maanaam ñu dem foofu euh, ar ta armale foofu julli fa ñaari rakka doo nga dem euh, kon ñu man képp ko xam ne kaana kon nag euh, mu ne fa man képp ko xam ne kaana nekk na doona xun na di fu gën a suufe maanaam famin ahli kook ci waa ñoñam lay lay lay lay lay armale xattaa nga te inna naka ahlu makka waa makka ñoom yu xillu dañuy labbay tabal talbiya min ha ca makkatal mukarrama ah, hadith bi gisoon nañ léegi ne imam Bukhari na ko hadith numéro mille cinq cent vingt-quatre mille cinq cent vingt-six mille cinq cent trente ak maanaam mille huit cent quarante-cinq eh, te ñu gis ne waa saabu ko si tane ñu indi ko def imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahimallahu jamii'a mu ne baabu muhallu baabu muhalla ahlil yaman baabu bunte ngi nii mu di di leeral bërëbu talbiya ahli yaman waa yaman maanaam waa yaman nag yaman moom ci suufu euh, ci suuf la nekk maanaam ah ci suufu la nekk ci suufu Arabie saoudite la nekk la euh, bërëb bii nag euh, nga xamante ne moom ñoom fu ñuy tàmbalee mooy yalam-lam yalam-lam nag place la boo xamante ne dafa nekk ci buñ ko xoolee deux kilomètres la nekk ci Makka maanaam euh, loolu moom mooy euh, wala cent vingt kilomètres mais sauf que léegi Saadiya la ñu ne maanaam moom cent vingt kilomètres la mais sauf que xam nga lam benn xur la xur la bu rëy bu tudd Yalamlam am na tamit ay borom xoxom yu jàppoon yu jàppoon loolu dëkk la montagne la waaye xaqiqatan ak xur la boo xamante ne léegi nii place bi ñuy nekk di ko parce que dañuy wax lam di wax Alamlam di wax lam ah voilà maanaam mu nekk place boo xamante ne euh, fi ñuy wax maanaam ak xur la boo xamante ne léegi sa la nekk Sadio boobu nag moo nekk à cent deux kilomètres bu dee euh, fi nga xamante ne moom la nekkee ci euh, par rapport ak Makka yoon yi ñu teg nag maanaam mooy cent cinq kilomètres la nekk ci Makka nga xam ne une koy def ci booy dawal yalam lam tamit fi mu nekkee à quarante kilomètres la ci dex gi ci géej ci mer Rouge bi ak 40 kilomètres la ci mer Rouge bi foofu ñi nga xam te ne ci suuf ñoom foofu la aje maanaam waa euh, ñi dëkk ci suuf rek Yaman Yaman dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk ci suuf masalan Inde mën nañ faa jóge par exemple ñëw fa wala yenn dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci îles yi ci suuf ñooñu ñooñu mën nañ faa jóge maanaam yéeg bu ñu yegsee jaar Yaman bu ñu ñëwee Yalamlam foofu la ñuy foofu la ñuy euh, talbiya mu ne qaala euh, bil isnaadil euh, muttasil fi awal kitaabi ilayhi haddathana Mu'alla ibn Asad te mooy Abul Haytham ibn Asad al-Ammi rahimahullahu ta'ala di waa Basra al-mu'allim eh, moom rahimahullahu ta'ala ci dixième génération bi la bokk génn àdduna ci Ibn Hibbaan wax ci weeru koor Ramadan ci deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam am na ñeen deux cent dix-huitième année ci la génn àdduna rahimahullahu taala imaam al-Bukhari maanaam euh, moom la nekk euh, sëriñam maanaam imaam al-Bukhari waaye ñeneen ñi ci def tamit maanaam solo nañ seen ay ay ay xadiis ba mu des moom Ibn Daawud imaam Abu Daawud maanaam Abu Daawud moo solowul ay xadiisam waaye wala bu imam Ibn Maaja bokk rahimahullah astaghfirullah ñoom ñoo solowul ak xadisam waaye ñeneen ñi des yëpp solo nañ en fait imam Abu Dawud la moo solowul xadisam ñeneen ñi des yëpp solo nañ xadisam rahimahullahu a gis nañ ko léegi mooy ibn Khalid ah al-Bahili rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Tawus gisoon nañ ko léegi waa Yaman la an abiyi mu jëlee ci baayam ah muy Taawus ibn Kaysaan an ibn Abbaas muy seen Abdullah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam waqata daxalal na li ahlil madina ñeel waa madina gal xulayfa foofu la leen daxal wala al sham waa sham al jox wala al najd waa najd qarnal moom la leen di gisoo li mu wax qarnal manazil wala al yaman te ah, eh, waxoon nañ qarn am wala ko mën nga mën nañoo def waxoon nañ ko léegi mais ñoom eh, ngir ne dañoo leroo ah, boo toppee rëdd bi da ngay gis ne eh, boo jugee masalan jox fële zul nga teg rëdd bi mu wàcc ba ci xarnul manazil da ngay gis ne foofu benn la hmm? à peu près waaw moom mooy kon nag wala ahlul yaman waa yaman nag ñoom yalam lam ñoom mu lii moo tax imam Bukhari indi ko rahimahullah léegi laaj xam nga moom mooy tey bu fekkente ne fi may romb du place boobu di maanaam il faut ma ma nattale damay nattale waaw su fekkente ne mënumaa nattale nag comme ki nga xamante ne maanaam bu boobaa ma daal di xool bërëb bi nga xam ne ma jël li gën a wóor ba armal laata may jëg si moo gën muy dugg ba ci biir naan ndekete euh, romb naa mixraab bi mi mi xaat bi fa ma waroon a armale loolu moom wóorul dara dégg mu ne waa qarnul manazil wala ahli yaman waa yaman yalam lam hunna ba dëkk yi maanaam maanaam wala boog bërëb yi li ahlihin na ñeel na ñu dëkk ca bërëb yooya waa nekk mi ta wala kulli aatin ak képp koo xam ne aji dikk la ataa boo xam ne dikk na alayhin na ci dëkk yooyee min ghayrihim te bokkuñu ci ñoom ci waa dëkk yooya mi man ci képp ki nga xam ne araada nam mën a alxajja aj wala umrata ak umra maanaam da ngay gis ne imaam Buxaari yi xatta euh, bunt yi maanaam xadiis yi day mel ne même xadiis bi la mais boo xoolee di nga gis ay riwaayaat yu wuute maanaam baat bi ni nga xamante ne noonu la koy indee day wuute daa iman ak càllale gi tamit daf koy wuutale bu boobaa mu leer na ne lii dëgër na dëgëru dëkk boo xamante ni mu sampoo ci suuf si maanaam kon euh, mu ne kon ñeel mi man képp ko képp koo xamante ne kon ah, araada nam na al hajj aj wala umrata ak fa man képp koo xam ne kaana nekk na duuna zalika du lu gën a suufe loola fa min haythu fa min ma ngay ma nga war a euh, armaale moom ci fa nga xam ne haythu mooy fa nga xam ne rek insha Allah xattaa mbéte ahlu makka waa makka moom ñoom mi makka te makka la armaale loolu tamit gisoon nañu euh, gisoon nañ ko ok gisoon nañ ko mu ne baabun bunte ngi ni boo xam ne zaati irqin zaati irqin mu ne li ahlul iraq ñeel na waa iraq maanaam lii nag borom xam-xam ne rahmatullah alayhim dañoo wuute kan moom moo dëkkale zaati irq ndax zaati irq boo ko xoolee euh, tey boo jëlee euh, waade mahram maanaam boo jëlee qarnul manazil nga jël waado mihra waado mihram qarnul manazil ak gato erq ñoo leeru maanaam boo tegee benn boo jëloon carte bi nga teg benn bant da gis ni day romb daanaka ci même place waaw loolu moom mooy zaata erq moom euh, moo tax moom ay ci ci cent kilomètres la nekk digganteem ak ak ak maanaam zaatu irq nag fi mu nekkee moom soo ko xoolee euh, li tax maanaam borom koo xam ne bu wutee rahmatullahi mooy xadis bi ñu war a gis nii maanaam mooy xadis Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu ci ne euh, Seydina moom moo leen ko tegal moom moo teg zaatu irq bu am na nag ñi nga xamante ne loolu moom mooy euh, xadis moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u Maliki rahmatullahi alayhim ak mbooloo ci Shafi'i yi. waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha xanafiyye ak xanaabila rahmatullah ak yu ëpp ci Shaafi'i rahmatullah dañoo jàpp ne Yonent bi sallallahu alayhi ci bopp moo ko teg waaye bu ñu yi ñoom dañuy gën a dëgëral li nga xam ne moom la fuqaha Maaliki wax rahmatullah alayhim maanaam ne bu ñu dëgg-dëgg amaan na Seydina Omar radiyallahu anhu moo ko teg mu nekk kon loo xamante ne dañ koo teg ngir ijmaa la lu tax parce que dinañ ko gis léegi maanaam lan moom moo ko sababal waaye dinañ ci jàngee ne fépp foo xamante ne leeru na maanaam mooy boo ko tegee maanaam boo tegee place boobu nga xool rëdd bi ni muy rombee maanaam di nga gis ne mën na maanaam moo mën nañ saa jaar rek baax na moo tax nag zaatu erq kon ñi nga xam ne ñoo koy jaare moom mooy waa Iraq waaye nii nii nii ni amatul zaatu erq nag li tax ñu koy tuddee erq erq mooy benn doj bu ñuul boo xam ne dafa place bi jamono jii nii nii nii nii euh, jamono yu njëkk yi ñu bari dañ fa daan jaaree ñu daan jóge ay Iraq euh, ak ak dëkk yi nga xam ne ay Iran euh, ay Koweït ak dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo leen féete kaw ñuy yëpp maanaam yu dëkk URSS yu bari yi nga xam ne ñoo fa nekkoon dañ daan jaar foofu bi ñëw zaatu wet waaye léegi loolu daanaka amatul bi avion yeeg yooyu amee maanaam léegi ñoom ñëpp dañuy wàcc directement ci côté Karnal Manazil foofu la ñuy wàcc. voilà nga xamante ne foofu euh, ñeneen ñi comme niñ ko gisee woon ñoom ñoo fa daan bëri luñ fay jaar maam ñu jóge ay Indonésie Pakistan euh, Australie Nouvelle-Zélande Oman dëkk yooyu mais Zaire te ñoom waa Qatar ak yooyu yëpp côté boobu la ñuy jaar lañ daan jaare waaye léegi jaaro fa léegi nag ñi nga xamante ne euh, place boobu jamono jii nii nii maam bu njëkk maanaam buñ buñ delloo ay at tuuti at ci ginnaaw rek ay xeer ñoo fa nekkoon. maanaam nga xamante ne benn xeer la mu am teen boo xam ne moom lañ ko defoon euh, ngir mandargaal bërëb bi mu am ay xeer yuñ te comme place bu jàkka waaye léegi nag dañ fa commencé dañ fa tabax benn jumaa boo xam ne jumaa bi sax ba léegi mi ngi ñu ngi koy tabax pareegul maanaam ngir rek symboliser ni tamit place boobu ngir mu bañ a réer parce que comme buñ fa nit jurul jaar day day réer voilà dafa am nag euh, xur woo xamante ne moom moo nekk ci wet bi boo xoolee zaatu irq bi mu nekk nii am xur woo xam ne moo nekk ci wet ñuy daje foofu la foofu la place bi nekkee. ah nga xamante ne euh, foofu la nit ñi di maanaam ku fa romb mën na mën na fa romb di aju indi nag moom dina ko indi ci euh, xadis bi di muy indi insha allahu taala mu ne qaala bil isnaad al fi wal kitaab li haddathana Ali ibn Muslim te moom mooy ibn Sa'id Abul Hasan at-Tusi di waa Baghdad rahimahullahu ta'ala bokk ju fukkeelu génération bi gane adna cent centième année génn adna deux cent cinquante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, ci euh, bokk kon ci Baghdad mu ne qaala haddathana Abdullah ibn Numayr te mooy al-Hamadani Abu Hisham Euh, al-Kharifi di waa Kufa rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi génn àdduna cent quinzième année génn àdduna cent quatre-vingt-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Kufa mu ne qaala haddathana Ubaydullah te moom mooy al-Umari Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab Ah, radiyallahu anhum ah, muy Abu Usman al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu ta'ala bokk ci cinquième génération bu génn na cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Madina an Naafi' muy mawla ibn Umar an ibn Umar ibn Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala ne moom nee na lamma ba nga xamante ne futiha lañu ubbi haadaani al-misraani ñaari dëkk yii ah, loolu ñi nga xamante ne hadith bi kon tax na ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy Euh, waa waa waa waa maanaam euh, fuqaha maliki rahmatullah alayhim ak mbooloo fuqaha shafi'i rahimahumullah jàpp ne mbir moomu Seydina Omar moom moo ko teg radiyallahu anhu lu tax ñu ne parce que place bi nga xamante ne moom mooy ñaari dëkk yi ñuy wax mooy Basra ak Kufa comme que Basra ak Kufa kenn ubbeegu leen woon maanaam nekk guñ woon ay dëkk yu l'islam ay jullit dëkk guñ fa woon loolu ndax dëkk yooyu tamit jullit ñi ñoo ko créé buñ fa ñëwee. waaye dëkk la yoo xamante ne dañuy wax ne euh, euh, euh, maanaam li ñu bëgg a wax moom mooy place ba place yooyu lañ leen ubbil ñu créé ñoom nag ñu ñëw daal di wax nag maanaam ci ci lañ leen doog a tegale zaatu Irqa ci jamonoy Seydina Omar comme ni ñu koy leerale léegi insha allah radiyallahu anhu waaye moo tax ñoom ñi wax ne ci Seydina Omar radiyallahu anhu moo ko teg moo ñoom dañ bokk na ci li ñuy layee mooy dañuy wax ne dëkk la yu amul woon ay jullit mooy Iraq amul woon ay jullit ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam tegu ko waaye bu boobaa ñeneen yi dañ leen di tontu ne leen Sham amul woon i jullit te tegaloon na leen ko loolu tamit dafa bokk li ñu tuddee alaamul nubuwa mooy man man maanaam euh, yi nga xamante ne moom mooy ay kéemaan yenente bi def sallallahu alayhi wasallam ngir ne ne waa Sham bu ñuy ñëw nañ jaar maanaam ñoom fii te Sham amul woon i jullit te maanaam wax jooju leeroon na ne waa Sham danañ nekk jullit maanaam kon ndax Sham moo tax foofu noonu ñii ñii jaar ko wax nañ léegi ne la ñun ñii maanaam ñi jóge Europe ak ñi jóge Afrique euh, Afrique euh, du nord mooy Maghreb bi ak Afrique de l'ouest ñun ñëpp côté boobu la ñuy jaare waa Misra ainsi de suite waxoon nañ loolu ah mais tamit waa Beyrouth waa waa ñun ñëpp waa Palestine euh, waa Syrie ñun ñëpp fii la jaar Hmm? ñun ñëpp joxay euh, fa hmm? Hmm? al jox fa foofu la ñu jaar ba mooy Rabi'a am naa ñii nag nga xamante ne kon te ñooñu loolu maanaam côté boobu ay jullit amu fa woon kon loolu ay kiimtaan la boo xamante ne li yonent bi defoon la sallallahu alayhi wasallam waaye loolu kon moo tax lay woowu day daan dafay dëgër rawatina ne euh, euh, Ibnu Jurayj rahimahullah solo Euh, ci Abu Zubayr mu solo ci Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu waaye nag dafa ne dafa foog ne voilà mu ne wa zanni annahu rafa'ahu ila nabi sallallahu alayhi wasallam dama wala ahsibu ra annahu rafa'ahu ila nabi sallallahu alayhi wasallam damaa jàpp ne ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la yéegélee mbir mi daan ne mais bi muy wax kenn ku ci nekk fan la tegal mu ne wa zaata irqin li ahli iraq mooy zaata irq pour waa iraq la kon loolu nga xamante ne moom la wax wuuru ko maanaam loolu mi ngi saxee imam muslim rahimahullahu taala sauf que wuuru ko euh, waaye am na xadis bu nekk ci sunan imam abu dawuda euh, naka noonu imam ahmad ibn hanbal soloo na ko xadis boobu moom wér na xadis boobu wér na ne soxna aisha radiyallahu anha mu ne waqata nabi sallallahu alayhi wa zaata irqin bi ahli iraq yeneen bi sallallahu alayhi moom moo tegal waa ahli iraq zaata irqin moo leen ko tegal def leen foofu lañu war a seen armal sauf que euh, imam Ahmad ibn Hanbal euh, dafa wax ne euh, Aflah bi nga xam ne moom moo solo xadis bi mooy Ibn Humayd rahimahullahu taala moom dafa jàpp ne dafa juum parce que dafa wéetu xadis bi maanaam doonte xadis bi ci càllale gi nii mu ko xoolee wér na maanaam mën nañu wax ne dafa jàpp ne la dafa am la voilà maanaam ci kaw loolu loolu moo tax borom yi tamit gën ci wuute rahmatullah alayhi mais kan moom moo teg zaata ndax Seydina Omar radiyallahu wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam li nga xamante ne amaan na moo am mooy ne Seydina Omar radiyallahu daf koo teg te ba mu koy teg waxul woon ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam xamul woon ne yonent bi sallallahu alayhi teg na ko ijtihaadam nag dëppoo ak la yonent bi waxoon comme ni mu nekkee ci xadiis Seydina Jaabir bi ak xadiis Seydina sax sax Seydina Aysa bi radiyallahu ta'ala anhu jami'a dégg nga mu ne kon bi ñu ubbee ñaari dëkk yooyu Basra ak Kufa mu ne ataw dañoo dikkee maanaam waa dëkk ba ne ah maanaam dañu jël Seydina Umar radiyallahu anhu radiyallahu anhu fa qaalu ñu ne ko yaa amiral mu'minin ay yow nga xam ne yaay imam njiitu jullit ñi njiitu way gëm ñi inna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam xadda dafa dëxalal li ahli Najd waa Najd qarnan moom qarnu manazil wa huwa te moom jawwun dafa jeng an tariqina ci suñu yoon maanaam dëkk la boo xam te dafa jeng suñu yoon effectivement maanaam boo jógee Iraq ay ñoom Koweït Iran côté yooyu di wàcc Euh, boo bëggee jaar xarnul manazil moom da ngay jàdd ci suuf ci sud bi ngay jàdd dooga it ñëw Makka yoon boobu dafa dafa gudd rawatina jamono yooyu lu woon ay avion ak ay oto maanaam kon dafa dafay gudd léegi nag moom moo tax ñoom ñu wax ko noonu ñu ne wa inna te naka ñun ne in arad naa namm nañu maanaam bu ñu bu ñu nammee xarnan muy xarnal manazil shaq dana tar alay naa ci ñun dana xat ci ñun qaala moom mu ne fanzuru xool leen hazwaha ni mu leroo maanaam lu tolloog moom min tariqikum ci seen yoon maanaam bu ñu xoolee ni mu rëdd bi fi mu war a jaar ci seen yoon ngeen xool ko fa xadda moo tax mu dëxalal leen lahum ñeen leen zaata irkan zaata irkan maanaam loolu tamit bokk na ci li tax borom xam-xam yëpp dëppoo rahmatullahi alayhim ci ne ijmaa bi sax parce que bi mu ko dëxalee saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñi ngi fa woon te ñoom ñëpp dëggal nañu loolu day tëkkale ne maanaam bu doonte bu ñu nattalee ne yéen du yéen yonent bi sallallahu moo ko teg sax mais moom Seydina Omar radiyallahu anhu moo ko teg dafa dëppoo li nga xamante ne mooy dëgg lu tax ndax saxaaba yi radiyallahu anhum ñëpp dañ koo wéyal te loolu tamit bokk na ci li muy te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo waxoon ne alaykum bi sunnati wa sunnati xulafaa'ir raashidiin al-mahdiyyiina min ba'di maa ngi leen di dégg sama sunna ak samay sunna xulafaa'ir raashidiin radiyallahu anhum ñi nga xam ne ñoo ngi mooy sama ginnaaw ah te loolu tamit. kon day dëgëral ne maanaam loolu sunna la euh, bu ñu xoolee nag place boobu zaatu irq fi mu euh, ni mu nekkee comme ni ko gisee maanaam da ngay bu daf koo teg ci natt la bi loolu li muy tekki moom mooy feneen fu mu mën a doon dangay ngay jël bu ñu jëlee fan zol xolay fa ci noor bi ci kaw a kaw nga wàcc ñëw al jox fa nga wàcc ci suuf yalam lam euh, nga yéeg xarnu manazil def zaatu irq yéeg na le fan ci kaw mooy euh, Zul Xulayfa encore maanaam Zul Xulayfa ak Zaata Irqa nga wàcc ak Qarnul Manazil nga ñëwaat nga nga nga nga wàccaat ci suuf yaram maanaam boo xoolee rëdd yooyu yëpp mi ñu def mi ñu def foofa ne foofa romb maanaam jarul nga obligé woo jaar ci biir dëkk yooyu mais rëdd boobu ñoom ñu rëdd dëkk yooyu foo leeru rek ci place yooyu mën ngaa armal maanaam loolu xadis bi lii nii da koy dëgëral maanaam te loolu tamit borom xam dëppoo nañ ci rahmatullah alayhim euh, kon moo tax mu ne fan du xas waxaa xool leen ni mu leeroo rek euh, min tariqikum ci seen yoon moo tax fa la mu daal leen dëxal zaata erkan moom mi nga xam ne moom mooy zaata erkan